annawawiyu alshaafiiyu dimashqiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab asalaasu mi'a wa sab'a wa waahidun wa sab'uun وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة منهن ma lana akthara ahli nnaar qaal tukthirna al-la'n wa takfurna al-'ashiir maa ra'aytu min naaqisaati aqlin wa diinin aglaba lidii lubbin minkunna qaalat maa nuqsaanu al-aqli wad-diin qaal shahaadatu imra'atayni bi shahaadati rajul watamkuthul ayyaama laa tusalli rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaamul xaafidu nawawiyu rahimahullah mu ñëw ak ñun ci suñu xadiis bu mujj ci baabul istigfaar chapitre trois cent soixante et onze ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ñetti xadis yoo xam ne ñëpp yooyu yëpp lañ gisoon bi ci mujjoon moo doon mil mille huit cent soixante-dix-huit mu wa Anas radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul qaala allahu ta'ala ya ibna innaka ma dacawtani wa rajawtani gafartu laka ala ma kaanat minka wala ubaali banim jeexa walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko waxoon ñu war a gis xadis bi nga xam ne nag mooy deex deex deex mooy bu mujj bi ci dernier chapitre u Riyâdou Sâlihîne bi muy non avant dernier chapitre muy xadis bii di mille huit cent soixante-dix-neuf mu wa an ibni Umar mu koy jële ci doomi Seydina wa Mawlana Umar radiyallahu ta'ala anhu wa anhuma wa ardaahuma anna nabiyya mu ne sallallahu alayhi wa qaala neena yaa ma'shara an-nisaa saa sam ne yéen mbooloom jullit ñi yéen mbooloom jigéen ñi yéen mbooloom tasaddaqna bari leen lu ngeen di saraxe waaw wa na min al istighfar ñaari mbir yi laa leen di dénk bari leen saraxe te bari lu ngeen di def istighfar ku njéggal seen borom fa inni ndax man rasulullahi kat sallallahu alayhi wa sallam ra'aytukunna ahli an bi ma borom bi wanee safara ak ña fay dëkke ña gis ñu ëpp biir safara mooy jigéen ñi man yeneen saa salaam moo tax nag ma dénk leen ñaar yi waaw qaalat imra'atun minhunna am benn jigéen <laughs> bu nekkoon ci mbooloom jigéen ñi radiyallahu anhunna daal di wax yonent bi alayhi salaam laaj ko laaj waaw ma lana akthara ahli naar waaye yonent bi alayhi salaatu lan mooy ndayu lan moo waral ah ñun ñu ëpp ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ne nekk les habitants de la de l'enfer ñii dëkk safara lu tax ñun ñu ëpp ci ñun jigéen ñi yonent saa salaam xaala mu ne leen ci yii nii la jóge li tax ngeen ëpp fa lii la jikko yi benn tuksir na laan mu ne ko bu njëkk mooy da ngeen di bari lu ngeen di rëbbaate waaw waaw ilaha illa allah wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim allahu al ci mucc bariwut hawla wala quwwa mu ne ndax da di bari ak rëbbaate da ngeen bari ak rëbbaate wax ju ñaaw ci nit rëbb ko waaw waas ko ni mel ni jën woowu wala lu raw jën tug sir na laan dangeen di bari ngeen di rëbb rëbb na benn wa tug wa takfurna al ashir ba pare ngeen di weddi dëkkaale gu rafet waaw di weddi dëkkaale gu rafet maara aytu yoneen saa salaam mooy ñaar yooyu la ko wax ne yii la ne taman masumaa gis man yoneen saa sallam min naaqisaati aqlin ci ñoo xam ne borom bi see dafa wàññi seenu mën a takk matu ni mu ware wa diinin te seenub diine am na ak wàññeeku wàññeeku ju ci ne agala ba gën a mën a noot lii di lubbin boroom saalu xel xel saalu xel wu mat sëkk te mat te dëgër ku mën a ñëw malgré nit góor gu mel noonu xel ma mat fekk te mu dëgër mën a taxaw ay mbiram am ay esprit clair et tegu ci lu jaar yoon waaye yéen bu ngeen ko kiiwee di ngeen ko not <laughs> waaw min kun na masumaa gis ku mën a aay ci ku mel noonee ak li muy mat ci wàllu xel ak lépp ki ko mën a déviéloo masuma gis ku ko mën a déviéloo ku leen raw yéen jigéen ñi ndaw si laaj beneen laaj waaw ne yoneen saa salaam waaw maa nuqsaanul aqli wa diin <laughs> waaw wàññeeku lan mooy wàññeeku takk googee ak al aqlu mooy day tekki xel di takk ak takk wa diin ak diine qaala yoneen saa salaam ne ko shahaadatu imra'atayn bi shahaadati rajul ñàkk ak takkam gu mat sëkk moo tax borom bi def te ni seede ña benn góor bu dee jigéen mooy tolloog équivalent ñaari jigéen waaw shahadatu imra'atayn mooy seede ñaari jigéen bi shahadati rajul mooy tolloog li nga xam ne mooy seede benn euh, benn góor waaw waaw waaw léegi nag bi nga xamante ne kon ci la wax lii mu léegi mu des bu diine bi loolu mooy ci wàllu takk parce que ñàkk mat gu takk googu bu mat googu ak tamit bañ a nekk koo xamante ne passion yi dañ lay yóbbu ba yenn yi euh, nga ban koo matal léegi nag côté diine bi mu ne wa tamkusu al ayyam waaw wa tamkusu al ayyam te bés yi day romb laa tusalli ndaw si du julli mooy bu amee ay mbërëgëm waaw mu ne loolu ak xeetu wàññeeku la ci wàllu diineem mu ne rawaahu xadiis bi de soloo na ko waaw Allahu akbar soloo na ko kan muslimun al imaamu abul xuseyn muslim bunul xajaaj al-Qusay al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi mu njëkk mi mooy est moom dong nga ñu ne la hadis bi euh, hadis Sayyidina Ibn Umar la radiyallahu anhu imaamu Ahmad daal dina koy solo ci Musnad Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma naka noonu al imaam Abu Dawud as-Sijistaani am na lum ci solo mais pas guddaa guddaay bi nii am na lum ci solo ci awwalu kitaabu sunna baabu dalili ala ziyadati al wa nuqsaane waaw bi wax ci yokku di dum yàlla day yokku waaye day wàññeeku mun di hadis bi an Abdullah ibn Umar mu jële bi càllalem anna rasulullah sallallahu alayhi min naqisati aqlin wala diinin aghlaba lidhi lubdin minkun qaalat wa ma nuqsaanul aqli wad-diin qaala amma nuqsaanul aqli fa shahaadatu imra'atayni shahaadatu rajul wa amma nuqsaanud diin fa inna ihdaakunna tuftiru ramadaan wa tuqiimu ayyaaman laa tusalli voilà lii mu yokku ci day dog ramadaan bu dee ne daa gis ay mbërëgam ay réglam wala mu nekk ko daa gis dafa euh, jur doom di gis deret voilà mu fa saawu bu boobaa moom du day bés yooyu du ko woor ba pare tamit ak bu tombeek bés yoo xam ne euh, julli tamit du julli voilà al imaamu Abu Dawud andi na ko foofu waaye al imaamu Ibnu Maaja al Qazwini kitaabu euh, al fitan baabu fitnati nisaa voilà moom foofu la ko andi ñii ñoo ko solo sinon en dafa am xadiis xadiis bu mel nii yeneen saxaaba yoo xam ne dañ koo solo waaw. te tuddoon nañ ko fi fii ci Riyad bi ku mel ni Seydina Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu daal dina koy solo te xadiisam mu ngi ci euh, imaamu Muslim rahmatullahi alayhi moom indi na ko na ko noon sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo nga xamante ne mooy xadiis bi kii ne abwaabul iman comme biñ nekk nii rek an rasuulillah sallallahu alayhi wa maa jaa fi istikmaalil iman wa ziyaadatihi wa nuqsaanihi imaam at-Tirmidhi non imaam at-Tirmidhi moo ko ëndee noonu kanta imaamu Muslim rahimahullah kitaabul iman naka noonu baabu nuqsaanil iman bi naqs bi naqs at-ta'aat alhamdulillah foofu ci la doon wax ne Abdallah ibn Umar moom ni mu ko ëndee moom foofu la ko ëndee non non kii ma naan Abdallah ibn Umar euh, kii nu mu tudd imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu ah non hadith Abu Hurayra bi kii moo ko solo imaam Muslim solo ko non. pardon imaam Ahmad moo ko solo imaam Abu Isa voilà imaam Abu Isa moo ko indi ci abwaabul iimaan an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii ikmaalil wa ziyaadatihi wa nuqsaanihi voilà léegi foofu euh, euh, ci la Seydina Abu Hurayra déggul am na mu ne rasulullah dañu lay wax yeneen saxaaba yi tuuti après ñu ñëw ci bi anna rasulullah sallallahu alayhi wa xataba an-naasa fa wa'azahum mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xutbaal nit ñi sermoné leen daal di leen waar summa qaala ginnaaw gi mu ne yaa ma'shara nisaa tasaddaqna gis nga nim niroog bi yéen mboolum jigéen ñi daal di leen saraxe fa innakunna kat aktharu ahli an-naar ndax yéen a ëpp waa safara fa qaalat imra'atun minhunna am benn jigéen ci seen biir daal di wax yonent saa salaam laaj ko ne ko walima zaaka ya rasuulallah waa lu waral loolu yow ndawal yàlla yonent saa salaam qaala yonent saa salaam ne ko li kasrati la'nikunna waaw ne ko ndax bari lu ngeen di eh, rëbbaate yaani fii mu ne ci laani kunna mooy bari euh, rëbaate mooy wa kufri kunna al ashir mooy weddi gu ngeen di weddi dëkkaale gu rafet gu leen waay ji bés bu ngeen gisee ci moom lu naqari rek nga ne ko masoo fi def dara qaala mu ne wama ra'aytu yoneen saa sam teg ci ne masumaa gis min naaqisaati aqlin wa diin aghlaba li dhil albaab li dhawil albaab voilà fii mu wax li zawil aw albaab wa zawil ra'yi masumaa gis ñoo xam ne seenu takk dafa des ak seenu diine am na ak wàññeeku ku gën noot ci boroom xel yu mat sëkk yi saalu xel yu ñaw yi ak borom xalaat yu rafet yi min kunna kayin qaalat imra'atun minhunna ndaw benn jigéen wax ci seen biir ne wa ma nuqsaanu diinihaa wa aqlihaa waaye lan mooy wàññeeku diineem ak xelam ak takkam qaala shahaadatu imra'atayni minkunna bi shahaadati rajul wa nuqsaani diinikunna al-hayda ko tamkutu ihdakunna thalath wal arba la tusalli voilà mu ne wàññeeku gi nga xam ne ci wàllu takk gi mooy seedeb ñaari góor moo équivalent ñaari jigéen moo équivalent benn ji benn góor quant à wàññeeku côté diine gi mooy mbërëg nga xam ne nit ki day kenn ci yéen day toog ñett ñeent loolu nag da ko waxalaatu sabilil misaal ci joxe exemple ne mën na ëpp loolu la tusalli di julli kon al imam Abu Hurayra nii la ko solo moo la imam Tirmidhi bi ma dee xadis bi no fil baabi an abi Sa'id wa ibn Umar radiyallahu anhuma sayyidina Abu Sa'id moom itam soloo na ko beneen saxaaba boo xam ne soloo na lii moo tax xadis bi ni euh, moom du muttafaqun alayhi comme niñ la ko waxee mooy bu sayyidina ibn Umar bi wax nañ la ñu ko solo mais imaamul Buxaari moom bu sayyidina Abu Abu Sa'id al-Khudri al-Khudri radiyallahu anhu moom lañ di ci bërëb yu bari indi na ko kitaabul hayd baabu tarkil haa'id as-salaa ak kitaabu baabu zakati ala al-aqarib kitaabu sawm baabu al-haayidi tatruku sawma wa salaa kitaabu shahaadaat baabu shahaadati nisaa imaam Muslim it indi na hadiis Seydina Abu Saïd bi al-Xudri hmm? Allah indi na ko moom tamit léegi hmm, euh, mais xaw na wuteeg loolu non bu Seydina Abu Saïd bi indi sax du bii imaam Muslim solowul bii bu Seydina Abu Saïd bi boobu beneen la doon wax. voilà léegi kon mooy xoola nag léegi kaay ñu xool imaam euh, al-Bukhari moom ni mu soloowe nga gis rek ak xañu bi nga xam ne firi nañ ko léegi bala ñuy ñëw ci taxriij bi ci bon commencé nañ taxriij bi wax nañ la ñu ko solo euh, liñ la bëgg a wax mooy nan la ko imaam al-Bukhari euh, imaam Muslim soloowe xoola imaam al-Bukhari moom moo indi xadiis Seydina Abu Sa'id bi moom imaam Muslim indiwu ko al-Khudri ci kitaabul hayd baabu tarkil haa'id as-sawm ah, bi mu indee càllaleem ci ba ci Seydina Abu Sa'id radiyallahu mu ne qaala moom Seydina Abu Sa'id mu ne xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi adha aw fitrin ila al musalla mu ne neen saasam dafa génn euh, ci tabaski la woon wala boog mu am na sikki sàkka bu sikki sàkka que ne est-ce tabaski la woon wala julli korite la woon ila al musalla fa ñuy jullee voilà fa ñuy jullee bon ñu ngi ko ne côté masjidul Ghamama du foofu exactement tout le temps foofu la doon jullee mooy ci côté bërëb boobu rek boo demee Médine mosquée ba bari ay picc yu bari ci kaw kaw kii bi quoi boo génnee rek <laughs> jàkka yonent bi alayhi salaatu salaam mel ni kuy dem Mamcha Quba bi bala ngay àgg Mamcha Quba am na ba ay mosquée yu nekk foofu masjidul Ghamama masjidu Seyna Abou Bakar Seyna Omar Seyna Ali mosquée yooyu foofu ñu nekk ma foofu. foofu mandargal nañ ne leen saasam dafa doon bari lu mu doon julli mais mooy bërëb boobu côté boobu la woon quoi voilà léegi mooy musalla ndax doonu koon julli ci jumaa yonente bi alei salaatu salaam yonent saa salaam doonu foon jullee it bi ak istisqa mooy julli baaw naan yooyu yëpp ñaan googu doonu ko woon defe ci biir jàkka ji waaye ci biti la ko doon defe ci bërëb yooyee ngam ne du ma gënoon a yaatu ndax jàkkaay yonent saa salaam léegi la yaatu nii mais jamono jo yaatoowul woon nii moo tax gis nga boo demee ñu gaal ko fi ñu def lampe yu bleu yi te ne fii mooy mosquée historique bi fii la mosquée bi daal di woon yem te ñu bind turu ay ay ay ay saxaaba yi nga xam ne moom lañ bind turu saxaaba yi ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Omar Ali Ousmane Al Abbas ñoom Seydina Abu Hurayra yooyu Seydina Anas foofu noonu eh, eh, foofu la quoi foo foo fee kon nag. mu ngi noonee wallahu taala wallahu taala alam léegi mu ne kon dafa génn kon dem ci am musalla ji waaw ndax yër tabaski julli tabaski wala li nga xam ne mooy korite fa marra ala nisa mu romb jigéen ñi fa qaala mu ne ya ma'shara nisa waaw yéen mboolem jigéen ñi tasaddaqna voilà saraxe leen dee leen bari lu ngeen di génn seen alal yi di joxe te yàlla tax fa inni zakat bi moom taxuñoo wax zakat bi moom kom nekk ci farata ci yow moom même jigéen amul noo man nag non boo amee nisaab da ngay génne zakat ah amul ne man sama jëkkër non sa ban jëkkër non <laughs> sa sa sa alal jëkkër sa ma ne jigéen bu fi am amal sa jëkkër boo amee nisaab boo war a génne zakat da ngay génne zakat ah voilà yow xanaa gisoo hadith ibn Mas'ud ba radiyallahu anhu <laughs> mu ngi ci sax yi ñëwee na ndaw eh, soxnaam si. bi mu waree génn zakat mu ne ko kii mu ne ko zakat bi de nga joxoon ma ko moo gën <laughs> nga koy jox keneen parce que bi yelloo na ko waaw mu dem naan ko ngir mu laajal ko neen saa saa Ibn Mas'ud ne ko yow demal nga laaj ko <laughs> ne ko demalal demalal sa bopp nga laaj ko ko <laughs> mu ñëw kër yonent baay saa saa moom Zaynab daal di fekk fu Seyna Bilal nekk ci bunt bi mu nuyoo ne Seyna Bilal est ce que man nga maa laajal yonent saa salaam permission ngir ma dugg quoi waaw léegi bon Seyna Bilal daal di ñëw <laughs> daal di ñëw ci rent ba bon bon ba pare ndaw si dana ko bon boo duggee nag boo ko boo ma laajalee permission euh, bu ko wax maay kan quoi <laughs> bul wax kat la <laughs> ah Seyna Bilal dugg daal di nuyoo na yonent saa salaam de ah ah. Euh, waay euh, kii de nu mu tudd euh, Zaynab Zaynab moom de moo moo moo moo moo moo mooy mooy kii quoi moom mooy yëglu ngir dugg waaw euh, yeneen tubaab yi saa saa ne ko ban Zaynab ay yu Zayani <laughs> waaw <laughs> waaw. maanaam ko laajal ndax est que jigéen gi mën naa jël zakaatam jox ko boroom këram ak ñi nga xam ne mooy ay jirim yoo xam ne moom moo leen yor waaw mu ñëw Seydina Bilal yoneen saa sam ne ko ban Zaynab ay laaj jox ko ban Zaynab la hmm? <laughs> mu ne ko ibra mu ne ko nag imratum na ah boobaa comme que yoneen saa laaj na ko nag ay secret kii yooyu moom amatul moom parce que yoneen saa salam moom moo ëpp doole ñépp moom jullit bu nekk yow la nga naan secret la di wala wax bu la ko ren saa salam laaj droit naan bon c'est que ren loolu secret la woon la ma waxoon quoi ci droit amoo ci droit parce que annabiyyu awla mu'minina min anfusikum yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën yey ci way ngëm yàlla yi seen bopp <laughs> waaw moo tax li imaam al na Hajar bi wax moo am yonent saa sallam dafa am yoo xam ne borom bi da koo defal mu bokk ci prérogative bi mais nag yonent bi alei saa salaam masula doxe loolu masula doxe loolu masula doxe mooy bépp jullit yor moom bu ko yonent bi alei saa salaam ko jël ci yow loolu day rikk day day day xaraam yow muy nekkati muy desati sa loxo mais yonent saa sallam loolu masu koo doxe affaire boobu noonu yàlla may na ko mais masu ko def waaw comme quoi daal laay <laughs> moom ni can nga jóge mooy jàngal nit ñi que duñ la may lépp nga jël lépp waaw waaw yoo xam ne moom ay baaraam nga leen di mbay ñu ñu yóotu sa loxo bi yëpp nga ko tuŋaañ dem sa yoon te baaraam kese nga leen mayoon ka jëlal baaraam yi ñu ñu ñu ñu yenu boroom loxo boroom baaraam ya yóbbu loolu lépp ak mbaa doon la ñàkk ñàkk nit lay to- lay la tudd waaw moo tax Seydina Bilaal bi ko yonent saa saam laajee ne ko ban Zaynab boobu nag ah laaju yonent bari saa saam nag moo ëpp doole nag nekk fi naan ay secret kii ak ay secret professionnel ak secret nangam yooyu moom taxawatut moom <laughs> waaw yi <laughs> kay amul <laughs> mu ngi noonee kon loolu la quoi waaw kon mooy euh, loolu pour wax la ne mooy zakat bu dee jigéen gi da ko war a jox da ko joxe wa voilà Ibnu Mas'ud ngoog soxnaam si ko <laughs> bi mu ko ne sa zakat bi da nga joxoon ma ko mu ëpp doole mu naan ko euh, mu bëgg leer lool naan ko demal laaj ko ren sax mu na ko yow mii demal nga laajal ko sa bopp waaw parce que loolu tamit moo gën a loolu daa am solo parce que bu demee ñëwaat du la soxna si gëmu ko di gëm na ko mais day teggi bépp xel bu Iblis mën a ñëw ci ginnaaw naan ko ah waaye daal daa bëggoon saa alal ja rek du moo mooy jax-jaxal yooyu la ko bëggoon a dindil complètement mu ne ko yow demal nga defi ko demal ci sa saa salaam nga laajal ko sa bopp waaw bu la tontoo nga xam ne moom lii la <laughs> mu dem li mu ko wax mooy li ko nu Mas'ud wax voilà <laughs> voilà radiyallahu anhu kon mu ngi noonu quoi kon pour wàlla ne mooy jigéen ñi dañuy sar zakat taxul ñu wax ah non ku fi am zakat da nga koy joxe waaw kon yaa ma'shara nisa ñu ngi hadis Sayyidina Abu Sa'id al bu niroog suñu hadis mu ne leen saa am ne yaa ma tam xew-xew bi la woon rek moom la ñëpp le e, e, saxaaba yi yëpp di nettali mu ne yaa ma'shara nisaa tasaddaqna yeneen saa am ne yéen yéen mbooloom jigéen ñi saraxe leen fa inni ndax man bari leen lu ngeen koy def waaw fa inni ndax man uriitukunna uriitukunna wan nañ ma leen aksara ahli naar borom bi moo ma wan parce que kooku mooy kan kan siixatul majul mais borom bi la ñi ëpp waa safara wan nañ leen muy yéen na nee na sayna Abu Sa'id nee na jigéen ñi ne ko waaw wa bi ma ya rasulallah waaw loolu moom nan la nekkee ndawal yàlla saa sam lu ko waral <laughs> qaala tuksirna laana waaw da di bari ak rëbbaate wa takfurna al-ashir tabi bari lu ngeen di weddi li nga xamante ne mooy mooy ak ak dëkkaale gu rafet ma ra'aytu min naqisati aqlin wa diin azhaba lilubbi rajulil hazimi min ihdaakum waaw ma su maa gis ñoo xam ne seenu takk daa def seen diine am na genn wàññeeku bu ci ne ku gàq mën a yóbbu boroom xel mu ñaw lool te dëgër alxaasim am décision yu ferme malgré loolu lépp man ñi ko ci <laughs> man su maa gis ku mën a dindi ci position am yooyu ak noonu mu mel ci principe am te na soxna ya ne wa ma nuqsaanu diiniha wa aqliha ya rasulallah sallallahu alayhi waaw lan moo waral wàññeeku takkam akub diineem mu ne yow ndawal yàlla saa sam mu le mu ne leen alaysa shahadatul mar'ati misla nisfi shahadati rajul mu ne leen ndax seede benn jigéen nekkul xaaju mooy la bëgg a wax seenu seede mooy di foo nekk deux ah alors que góor ki benn loolu lay wax qaala kulna jigéen ñi ne balaa axa ah kay qaala lool nag alxuraan la ayat alxuraan la koy juju te suuratul baqara muy ayatul dayni aaya bu gudd ba foofule moom lay leen di juju nii dinañ ci ñëw insha allah qaala mu ne leen nag fa daaliki min nuqsaani aqliha loolu mooy ñàkk ak mën a takkam gu mat moo tax alaysa léegi beneen bi diineem alaysa idaa haadat lam tusalli wa lam tasum que ndaw si bu dee daa am ay reegalam ay mbërëgam du julli du woor kul na jigéen ñu ne balaa kay waala mu ne fa zaliki min nuqsaani diiniha loolu nag mooy ci wàññee ko diine Allah mu waaw kon gis nga lii mooy ay xadis la yoo xam ñoom kii kii ñoom solo nañu ko quoi <laughs> te bul fàtte ne Ibn Abbas solo woon na lu mel nii voilà te xadiisu Ibn Mas Abbas boobu boobu mu ngi ci Sahihayni waaw mais boobu wute naat ak bii sauf que mooy xabaar bi da ko waxoon wasoon na leen ko wax parce que lii nii Seydina Abu Sa'id dane dafa génnoon ngir julli kàpp kii la woon euh, tabaski wala korite ca musalla alors que Ibn Mas'ud Abbas radiyallahu anhuma mooy boo gisee hadith Seydina Abu Hurayra Ibn Umar Ibn Abu Mas'ud euh, Abu Sa'id al-Khudri yooyu yëpp ci musalla bi la même kii bi boo gisee sax même kii mais imaam euh, Abdallah ibn Mas'ud non Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma moom beneen xew-xew la waaw parce que moom boobu da nekk salaatul kusuuf la mais tamit que même bërëb boobu la rek ndax yeneen saa saa ci yool ci biti foofu la ko doon jullee mooy julli buñ jàppee jant bi. waaw léegi loolu lay wax quoi akbar Allahu akbar léegi euh, mu ne moom kii quoi euh, kii euh, ibnu Mas'ud ibnu Abbas radiyallahu ta'ala an an an anhuma wa ardaahuma mu ne dañoo jàpp jant bi ki jamono yonent bi sallallahu alayhi mu daal di jóg taxaw di julli julli ju guddoo guddoo lu xaw a tolloog lu mu jàng suuratul baqara ginnaaw gi mu rakk mu rukkoo rukkoo bu gudd gudd gudd gudd ginnaaw gi mu yëkkati ginnaaw taxaw to taxaw góor rukkoo yi ba ci rukkoo bi mais boo xamante ne bo bokkul ak bi mu taxawee di tari après mu rukkoo rukkoo bu gudd gudd gudd gudd voilà euh, ba nim jeex après ca fin ba nag euh, ci la yonent bi alei salaatu salaam nag ne keroog waaw fekk daa am lu mu def ci la doon mettre en garde nit ñi kene ne inna shamsa wal qamara ayataani min ayatillah la yaxsifaani li mawti ahadin wala li xayaati waaw lii taxawoon nañ ci fii ci riyaat bi bu baax ne façon passe passe yooyu moom yoboo ñu teji ne ko nee <laughs> waaw mooy benn kilifa génn àddina mu tombeek ñu jàpp jant bi gaa yi ne loolu la du loolu fen waaw <laughs> waaw ma ne loolu léegi nag ñu bëgg koo boole nag ci karaamaatam yi nag <laughs> waaw kay sëriñ diw kay kaw buñ génnee àddina waay asamaan si yëpp lëndëm te midi jotoon ma ne du ci dara laa wax faatuk sëriñ diw tus la ci doon waaw da di wax lu leen neex rek waaw xam nga lu tax parce que ci yàlla xamal xam-xamu ñu njëkk ñaan ñu mujj ñi ak lu weesu loolu xam-xamu yàlla yi moo ñu ko wax muy rasulullah moo nañu ne gis nga te xeetam la ko ba pare ñu gis ci xeetam ñu bëgg ñoo gëmloo affaire caaxaan yooyu quoi bëgg rek ñu jàpp ne Serigne diw moom moo man gaa du seen moroom ah parce que keroog ba mu juddoo ah. <laughs> daa juddu eh, mu am éclipse solaire wala bokk lune bi dañ koo jàpp ñu ne nag sëriñ bi wa ñëw loolu lépp amul yonent saa salaam moo ñu wax lu leer waaw Ibn Abbas nee na yonent bari saa salaam ne nañu bu keroog bi jant bi mu jullee ba lool ba jant bi ñu bàyyi jant moo jant bi daal di eh, eh, jàppul jant bi daal di deñ mu leeral mu ne leen alhamdulilah gis ngeen na shamsa gis nga jant bi wal qamara ak weer bi aayataani ñaari mandarga lañ min aayatillaahi ay siig lañ ay mandargaay borom bi lañ yu bokk ci mandargaam laa yax fi faani duñ leen jàpp nag li mawti ahadin wala li xayaati duñu jàpp weer wi duñu jàpp jant bi éclipse solaire du am éclipse lunaire du am parce que dafa am kilifa wala nit ku judd wala ku génn àddina mais yéen a ko ay nit di caaxaan di wax loolu ba pare bëgg ñun ñu gëm loolu wala boog ñuy wax loolu parce que ah, bu ñu ko waxul day mel ni dañuy contester ngëneelu Serigne Diouf ma ne waaye yow seetal gis leen ko lu mu leen neexee képp ku ma ne keroog bi Serigne Nangam Serigne Samba wala Serigne Nicolas waaw wala Serigne Nogoy soxna Astok soxna Nogoy ak yooyu ba mu génnee àddina mu tedd mi jant bi dañ koo jàppoon looloo tax ma ne la ah déet sëñ bi. loolu nag moom yoneen saa salaam xamaloon nañu ne loolu moom demewut noonu waaw këne du ñu jàpp jant bi du ñu jàpp weer wi parce que kenn daa judd wala dafa génn àddina yoneen saa sama ko wax kon nag sawaay seetal yeneen yi wax daa tombe kese te wolof yi nee nañ tombe waral ay gaaf